fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi al-thaamini wa thamaaniin ba'da al-mi'atayn baabu tahriimi riyaa kon walillaahi alhamdu wal minna ci sunu jotaay bi ñu génn ñu ngi woon ci kitaab al-umuur al-manhiyyi anhaa téere bi wax mbir yi nga xam ne dañ koo aaya dañ koo tere ci sharia euh, jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-sept doon wax baabu tahrimi taghlizi riba xadis bi nga xam ne moom kott la fëndi woon mu doon xadis mille six cent quinze mu ne woon an ibni Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mukila walillahi alhamdu euh, wal minna euh, tey ñu war a jàll ci chapitre bi ci tegu mu ne baabu baabu buntu tahrimi riya beneen lu ñuy aaye buntu bii ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al al-'ulaa wa maskanahum mooy bunt bii day leeral tahrimi xaramaluk riyaa mooy ngistal waaw ci gis la jóge bëgg nit ñi di la gis yow nit ñi ngay am la ngay am considération ci xolu nit ñi moo la tax di jëf mais pas yàlla ci loo xam ne yàlla nga ko waroon a defal ok ak jaamu yàlla bu la yàlla ne jaam sama jaam dama laa bind ngir nga jaamu ma nga ne ko waaw defal ma lii nga jóg di ko def defoo ko ngir yàlla nga koy def ngir bëtu nit ñi ngir nit ñi xool guñ lay xool ak après considération ba nga xam ne moom ngay am ci seen xol ci màggal guñ lay màggal ak yëkkatee estime gañ lay estimer après nag nga fàtte nga teggani entre temps boobu sa borom moom mi nga xam ne moo la digal moom sa yoon newul ci moom wal iyaazu billah a'aazana allahu min al ghururi léegi kon loolu mooy arriya fa bokku ci ak shirk ci xeetu shirk yu ndaw yi mais bu ko kenn xeeb de naan ah kon de bu ndaw xam naa moom garaawul quoi kan noonu ne garaawul <laughs> kan moo la ne euh, garaawul kan rek moo ne garaawul fii ne moo tax mbir la moo xamante ne parce que day yàq jëf waaw waaw sa jëf ji day day yàqu quoi kon loolu nañ ci bàyyi xel daa nekk loo xam ne euh, euh, lu gën lu garaaw la waaw waaw <laughs> al imaam mu indi fi ay aaya d'abord laata muy ñëw ci xadiis yi nga xam ne ñooy leeral ci sunna yonente bi alayhi salaatu saam jàngale yeneen bi alayhi salaatu salaam ad-daa'ul 'udaal virus bii nga xamante ne nii bu garaaw la buy faagaagalaate la waaw buy faagaagalaate la te kàddu gi nekkul loo xam ne fii mu ne exagération da ci am bal damay ragal ne est-ce que sax faagaagalaate ci boppam kàddu googu ëmb na li nga xam ne dëgg-dëgg moom la riyaaw di def ci jëfu jaam ak jaam yi Allahu akbar tellement gravité bi nga xam ne euh, moom riyaa u daal dina koy garaaw mu ne qaala Allahu ta'ala wa maa umiruu illaa liya'budu allaha mukhlisiina lahu ddiina hunafaa suuratul cinq Allahu akbar waaw suñu boroom ne wama mu ne qaala Allahu taala boroom bi nga xamante ne moom moo kawe te yéegut denee na nga ay ko gisee yàgg na te premier baabul ixlaasi wa ihdaari niyyati fay mooy ban chapitre baabul ixlaasi wa ihbaari niyyati fi jamiicil acmaali wal aqwaali wal axwaalil baarizati wal xafiya muy premier chapitre mooy premier moom lañ njëkk a gis ginnaaw bañ gisee introduction bi ci lii lañ duggoon bi ginnaaw introduction bi mooy aaya bi wa maa umiru <laughs> waaw te nag dëgg dëgg digaluñ leen woon ñoom jaam yi digaluñ leen de lii rek kay plané ci seen bopp digal lii kenn waxu leen ko illaa lu dul lii rek lañ leen wax li ya'budullaha ngir ñuy jaamu yàlla waaw di jaamu yàlla di ko wéetal muxlisiina lahu diin mooy wéetal ko li nga xam ne noonu lañ koy jaamoo wéetal ko lépp loo xam ne moom la leen yàlla digal ci jaamu yàlla buñ ko war a def ñu sellal ko ngir moom paa ngir keneen ak keneen ko ku man di doon xunafa ñu jéng lépp ci lépp loo xam ne caaxaan la ñu jéng ko wóllif ko te jublu nag ci li nga xam ne moom la leen yàlla tëralal muy as-siraat al-mustaqim te mooy woonu wommatul yi jëm jóge ci borom bi di dellu ci moom loolu de lañ leen digaloon suratul bayina aya cinq waaw akbar mais gars yi est nañu ko <laughs> ah am nañu ko réussir walillahi alhamdu wal minna yal nañu ci yàlla boole waaw waaye ñu bari dañ fee lajj te dara taxul nag ñu lajj fi lu dul topp iblis ak seen bakkan ak tamit ñàkk wéetal yàlla ak ñàkk a jox doy borom bi tabaaraka wa taala gum ñàkk am ci seen xol loolu moo tax réussir wuñu ko moo tax jaamu yàlla gi ñoom def ko ngir yàlla kese duñu ko man quoi daa mel ni dañ leen ni loolu manu la nekk waaw akbar dama mel lañ dañ leen leen eh, eh, eh, attention loolu moom mooy li nga xam ne manu nekk quoi waaw waaw akbar waaw akbar oh mu ngi noonee waaw léegi nag ah mooy lan lii mooy likkaaleem ak suñu bunt bi moo day woote di ñu jëme di ñu wax di ñu womat ci ñuy jaamu yàlla ngir yàlla waaw nag daa mel ni daa jafe en ci ñu bari jaamu yàllay kese seetoo ci ndax diw wala Demba wala daa wala asko wala nogoy wala Elisabeth wala yu ha kontaan naam kontaanul sa amul benn mbindee boo xamante ne yow jaam yàlla ji ngay def est ce que gërëm naam gërëmul sa yoon newu ci yàlla rek <laughs> waaw sawaay damay woor ku may wooral borom bi waaw ce n'est pas damay nekk ci biir foo xam ne gis naa ay nit au Sénégal ci biir wala ay jullit wala en France wala Gabon may woor bu ma wéetee foo xam ne man dongo la wooruma kooku xam nga ne deful muxlisiina lahu diin hunafa waaw kooku wuute nag li ko borom bi digal illa liya'budullah lu dul ñu jaamu yàlla wommat cay ndigalam sori ay tereem daal koy muxlisiina lahu diin wéetal ko sellalal ko jaamu yàlla ji lépp lu dul yàlla ñu jeng la jëm ci yàlla te xam ne moom mooy terminus bi wa inna ila rabbikal muntaha te sa boroom ci sa boroom fa la déetal ba ne kon loolu mooy laay bu njëkk bi mu ne wa qaala taala kon lii day wane lëkkaalewu suñu buntu bi xaramal di ngistal di def ja jëamu jo yàlla joo xam ne yàlla dala ko wax defal ma ko nga koy def wala boo coobarewul sa bopp da ngaa toog kenn neewula woor tous les vent tous les fare fa woor tous les jeudis kenn waxu la ne farata la waaye yaa ko tànn ci jëf yu baax yi iklafu min al a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu anti ma leen yenoo leen ci jëf yu baax yi loo xam ne di ko man te ngeen yëg yàlla de du di leen fay fekk yéen dañu ngeen di ko jaam nga tànn ci yenn wa nga ñëwee ba tànn ko yàlla teguloo waaw naafila gi ngay naafila guddi yàlla tegu la ko ah neewu la farata la moom juróom la la teg juróomi julli nga jóg di ko def même yooyu ci la du faratay kese ah nga ñëw nag di ko def ah ngir ngistal loolu sawaay daa bokk yi nga xam ne borom bi da koo xaraamal te aaya bii dañuy leer ral loolu mais li ma leen digaloon lii kese kon képp ko def lu wuteeg kon yaa ngi ci lu xaraam wallahu taala alam mu ne wa qaala taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adaa kalladi yunfiqu maalahu riyaa annaas mu ne qaala taala wa qaala taala boroom boobu nga xam ne moo kawe ba léegi te yéegudde nee na mais imam da gis ne aaya bi indiwul aaya bi nam tàmbalee mooy laa tubtilu rek la wax alors que aaya bi am na lum tàmbale woon wax ak ñi nga xam ne ñooy ñi gëm mooy ñi gëm ayyuha alladina aamanu la tubtilu sadaqaatikum bilmanni wal adaa bilmanni wal adaa kalladi yunfiqu maalahu ri'aa annaasi wala yu'minu billahi wal yawmil aaxir voilà bi bon aaya bi après continuer mais bo euh, imam lii la ci soxla waaw <coughs> kalladi yunfiqu maalahu ri'aa annaasi wala yu'minu billahi wal yawmil aaxir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 Euh, fa la ko borom bi waxi lii ci suuratul baqara kon dane ya ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tubtilu ngal lawaay bu leen yàq sadaqaatikum seen saraxe yi seen coobara yu waaye it même xattaa yi nekk farata sax bil manni wal adaa waaw waaye rawatina yi nga xam ne coobara la <laughs> waaw som tée leen bil man ni ci ñaaxaate wal ada ak loraate loolu gisoon nañu tere guñ tere jikko yii waaw cam kenn manu fee lekk lu lekk bu suur <laughs> waaw lu fi waay nara lekk rek nga laara bi naan ko tée ma deseeg borom ma deseeg yàlla waxoon naa la xam nga ne waxoo dëgg waaw yow moom fan nga deseeg yàlla yow kay defewoon yàlla waaw gisoon nañ ko bu yàggoo rek annahyu anil manni bil atiya wa nahwiha gisoon nañ fa aaya bii tamit du aaya bu bees bu ñuy doon a gis te boobu bañ koy gis yi doon nañ ba ba jeexal ko waaw moo tax fii fii mu yem rek la yem mu ne kon bu leen yàq seen li nga xamante ne nii ah mooy seen saraxe yi bil man ni ci ñaaxaate burul woon man waaw xam nga ne moos bu dul man ngeen torox bu dul woon man toskare ngeen bu dul woon man keroog nga fande bu dul man doo reew doonoo woon <laughs> toll nii maala la engraissé <laughs> maa la doon yafal ba nga toll nii waaw bu dul man waaw wal ada ak kàdduy loraate waaw waa ji ñëw di laaj nga xas ko ci ba doyal door koo jox da ngeen di am jom nag ah. teel jom nag daa am lu ñu naan jom quoi <laughs> waaw courber l'échine kese waaw <laughs> ah, loolu moom <laughs> waaw di di di di ko ŋàññe laajkat bi nga doon ah yow say aajo xanaa du sa jeex waaye téel waay ma deseeg yàlla sax non yéen da ngeen di waaru ko ah borom bi nag bu leen yàq seen jëf ci loolu ah di ko jaare ci loolu waaw waaye ah, kàddu gu ñaaw yàqal na la lu bari waaw ay ravage lay def la tubtilu sadaqatikum bil ni wal atha kalladhi te kii def lii mooy ki nga xam ne misaalam ki nga xam ne yunfiqu maalahu day dépenser alalam waaw riyaa riyaa an-naas di ngistal nit ñi ngir am considération ci xolu nit ñi koy gis muy def mu ne bu leen mel noonu kon ku làmboo ku niroo ku yor ci koy riyaa borom bi nee na bu leen mel ni kooku waaw bu leen mel ni kooku alman naanu al alwaa ji nga xamante ni parce Euh, mooy ki nga xamante ne mooy dëgg-dëgg mooy al almanaan kooku mooy borom bi mooy ki nga xamante ne nii xéewal yi moo ñu ko defal te pourtant borom bi newul naan ñu yee eh, loon man dee ngeen budul woon man nangam ngeen yow jaam ngay jaam ni yow yow borom bi may la rek benn ngëneel boo am ci sawaay nga bëgg ko topp yow bu la borom bi daa wax bu la toppoon ci loolu yow foo jëm yow. borom bi lay fàttali ci xéewalam yi mooy ngir ngeen jaamu ko ngir ngeen bañ di jëfandikoo eeru yàlla xéewalu yàlla ngelawu yàlla di nooy di xëcc di def di mbiru yàlla boo jógee nag daal di jaamu keneen ko dul yàlla wa in takun akila rizqi akili wala akila rizqillahi wa anta fi kulli Abdullah zamanillahi Abdullah walam tatub hmm? ko waxati ci masalik bi wa in kunta akila rizqillahi wa anta fi mooy yow boo nekkee di lekk eh, wërsëgu yàlla ndax lépp loo fi dundee xatta air bi xatta bët yi gise tànk yi doxe santé mi nga am xéewalu yàlla waaye yi ma yox ngay dunde ay ñoomin tacos ak ñoomin pizza ak ñoomin xaal <laughs> ñoomin ceebu jën ñoomin ceebu kecc ñoomin yaasa xeet yooyu yëpp ñoomin orange ak pomme ak banaana lépp loo fi lekk lu nekk ak ndox ma ngay naan rizqullah la wërsëgu yàlla la yow nag bu nekkee da koy lekk wa anta fi kulli zamanillahi ba pare nag <laughs> yow nga boole ci nag dëgëru fit waaw jamono ji nekk yaa ngi mooy yàlla di foo dëkk ci mooy yàlla waaw te gaawoo yulli sa dayoog coono ngir tuub dellu ci sa boroom ci ricc ricc yi nga def xam ne yaay jaam yaa taq ah te lii de waru moom waaw <laughs> waaw ñëw ci walillahi masalul ala <clears throat> yéen da ngeen ñëw saisonnier si waaw saisonnier daal di nawetaani fenn yow ka leen accueillir mu loger leen di leen nourrir di la jox ngay lekk di jox ngay naan ba pare fi ngay tëdd fu nooy fi ak bu añ jotee ba ngay jël ca dem ca cuisine ba jël lu la neex yóbbaale lekk yóbbaale tamit bu la neexee mu defal la lool te doo fay dara ba pare nag. l bii saa boo xëyee bëgg ko fee bàyyi loolu bu nit du la ko may xam ah non moom kay bërëm yee bés ba nga ko defee la lay convoquer ne la diw waaw day dof dof lu si yooyu pourquoi t'as pas pris ton ton service <laughs> lu tax tiyo gay kii xanaa nga ne nangam ak nangam mu ne est-ce que t'as consulté le médecin a un médecin ici nangam nga naan non mooy waxal lu leer c'est la dernière fois ah si ça se répète je te mets dehors va commencer le tout suite <laughs> léegi nga lan lii mooy lan dem nga gisi médecin bi tam utal naa leen fii médecin boobu dafay nekk képp ku kii moo lay seet dem nga ci yoon déedéet danaal la gis nga jógal léegi nga dem liggéey waaw boo ko daa tey dama lay génn fii borom bi nag ñun ñun ñun walillahi masalul a'la waa ñun xoolal ñun ñun de bu doon dañ ñoo war a exclure saa su ne ci kaw suuf bu dee ne def nañ yu mel noonu billaahi kan moo fi dëkk te dañ dul juddu sax parce fa nga jógee fa nga jógee expulsé nañ leen bu yàgg waaw wal iyaazu billaah waaw mu ne nag gis nga bu dee da ngay jëfandikoo xéewalu yàlla wërsëgu yàlla di mooy yàlla saa su ne te gaawoo dem tuubi yulli sa jooy coono fadaatalu niiraan yow moom kenn gis nga boo deewee ne ci noonu amul kenn koy mën a dox sa digganteeg dugg sa wara parce que kooku mooy maa tay quoi borom bi lépp loo kii sama yoon a ci newul li ma neex laay def kon bu ko borom bi repêché wul gindi ko def ci moom leer moo xam laata muy faatu wala bu faatu ba pare wala la ba nangam ak nangam wala boog mu seete ko ci leer ndax jullit yu mel noonu. am lu tax bu dul yooyu moom kooku kenn mënu koo teree tàbbi sawara waaw léegi nag mu ne kon loolu lokk waayu riyaaya naas loolu baaxul di kooku mooy borom bi mala la ne kii saraxe di zakat di joxe ah bil manni wal adaa ci Euh, euh, euh, di ko yàq ci ñaaxaateeg loraate moo ki nga xam ne mooy jël alalam di ko dépenser waaye ngir nit ñi considération mooy am ca xolu nit ñi ñooyam wala yu'minu billah la ci borom bi teg te gëmul dëgg-dëgg yàlla wala yawmil aaxir ak bésub pénc ba bésub bu mujj ba parce que bu ko gëmoon dëgg-dëgg en boo gëmee yàlla feebar yu mel ni yëpp dalay deñ mooy gëm gu dëggu neewuñu keneen kii xam nga kii borom bi da ne gëmul yàlla mooy amul gëm gu dëgër parce que bu ngëmum yàlla dëgëroon dooru loon def lii du xam ne borom bi moo ma digal wala lii moom laa koy defal ba pare di ci ut considération keneen wëlif borom bi loolu du ko doon def waaw mu ne wa qaala ta'ala yuraa'uuna an-naasa wa laa wax waaw ngistal moom moom daa bokk ci ci seen jikko yi yi nga xam ne moom lañu ñu gën a làmboo ñoom mal munaafiquun al kibaar waaw waaw yi ñu gën làmboo bokk na ci ngistal Allahu akbar waaw aadana allahu min an-nifaaq mu ne yuraawuna naas dañuy ngistal lépp lu ñuy def bëtu nit ñee tax dañ koy rafetal di ko taaral ci wàllu lu jëm ci diineeg léeg-léeg sax ngir di ngir def lu baax nii rek di gën dimbali diggante yooyu yëpp c'est pour nit ñi après gis leen daal di leen di leen tagg waaw ñoom day sànn nag ñàkk ci ñaan nangam yooyu ñu koy wax ak tamit yooyu moo tax de yuraa'una an-nas wala yadhkuruna allaha illa qalila waaye du ñu tudd yàlla lu lu néew lu néew la mooy jamono ja nit ñee gis ngir ñu wan ne ay tuddukatu yàlla lañ ci zakirina allah kasiran wa zakirat yi lañ bokk alors que bokkuñ ci tous waaw te suratu nisaa aya 142 dane woon inna almunafiqina yuxaadi'uuna allaha wa huwa xaadi'uhum wa idaa qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa yura'uuna an-naasa wa laa yadhkuruuna allaha illaa qaliilaa muzabzabiina bayna dhaalika laa ilaa haa'ulaa'i wa laa ilaa haa'ulaa'i wa man yudlilillaahu falaa lan tajida sabila Allah mu ne inna al gis nga naafiq ñi nga xam dañuy wane ci biti lu wuteeg seen biir yuxaadi'una Allah nee na ñaa yooyu yàlla la ñuy moom la ñuy nax <laughs> waaw parce que quand li la yàlla ne defal ngir man nga jóg di ko def ngir ñeneen kan ngay kan ngay jéem a nax borom bi ndax ñàkk gëm yàlla dëgg-dëgg parce que yàlla mi xam sa biir xam lépp indi la mais sa kooku mën nga ko tromper mais seenu ñàkk xam te xamuñ ne wa xaadi'um borom bi moo doxaleeg noonu mooy daleen di bàyyi ci biir liñ naan da leen di bàyyi li lu gaa ay naan da leen di bàyyi ci biir waaw daa yëgati seen mooy du daa yëgati seeni mbir de mais dañ koo soof mu bàyyi leen noonu gars yi nag ba pare du tee nag lépp loo xam ne dogaloon na ko ci dogaloon bu jiitu ci xéewal ne dinañ ko am dina leen ko def du ne jippi naa gars yi jeex na ñii moom daal lépp laay couper je vais couper les vivres ci ñoom déedéet léegi nag loolu nag mooy ak gay ci ñoom ñu foog ne lii day wane ne seen mbir baax na malgré lii ñuy defal waayow di fontoo yàlla di ngi waayow affaire yi gën a dox mu ne bokk na ñoom li ñuy ñii li ñu gën a manifesté woo wa idaa qaamu ila salaati qaamu kusaala buñ jógee di julli ji war a dem ca jàkkay parce ah, foofu nag buñ ñëwul ci jàkkay dinañ leen laaj de <laughs> ah kilifa diw moom ah yooyu ñu ñëw waaye nag qaamu dañuy jóg jëm ca julli kusaala tayel ay saa tayel naan yu rëy rëy rëy bëgg bu ñu jiit gis nga buñ amoon choix newoon foo xam ne seenu ñàkk a dem kenn du leen ko reprocher wóor na yàlla laaw buntu jàkka ja dootuñ fa masatee jaar waaye seen kër gii duñu mës a julli mais bu dee daa ñoo invité yoo xam ne comme ab sëriñ bu fi ñëw wala ah koo xam ne waroom xam-xam la yooyu ah julli jotee léeg-léeg ñooy jëkkër waaye du xool moom ah waaw waxtu wi xam naa nag waaw mbooloo mi waajal nag waaw waxtu waa ngay waaju dugg si nag waaw képp ku waroon a jàpp nag na jub nag waaw waajal jàpp nag waaw <laughs> ko defee gars yi ne aka fonk julli aka fonk aka xam waxtu aka fonk waxtu <laughs> loolu ngeen ko ci wax loolu la ciy ut xaamu <laughs> ko saalaa yura'una lépp lu ñu jëf ci lu leen war a waroona ci normal jegeleeg seen borom defuñu ko ngir yàlla mais dañ koy def ngir gistal ngir nit ñi lañuy wan la gën a rafet nee nañ ci ñoom waaye gëmuñ ci dara wala yadhkuruna allaha ñu tudd yàlla illaa qalila lul néew mudabdabina bayna dalik ñoom nag ko mi weñ biiw jaar nii biiw jaar nii diggante ñu baax ñu ñu baaxul ni seen xol yi noonu la mel moo tax xolu naafiq moo gën a instable laa ilaa haula bokkuñ dëgg-dëgg ci way ngëm yàlla yi wala ilaa haula bokkuñ dëgg-dëgg mooy ci yéeféer yu feeñ yi parce que bu ñu bu ñu neewoon ni ñoom dëgg-dëgg kon dañuy nekk yéeféer wane ko comme ñi ko yéeféer yi wane mais déedéet parce que amuñ waaw ñoom entre deux kese lañ mën a nekk waaw te xamuñ ne loolu nag mooy manifestation sànq seetaan gu leen yàlla seetaan ñu sànku moo tax mu ne waman yudlilillah ci ku yàlla seetaan mu sànku falan tajida lahu sabila mënoo ko trouver yoon wu koy jub jubal loolu man da ne kon nag ci kaw noonu lii di wane yii yépp kon xaraamalu yu mel nii quoi waaw waaw xeet jikko ji di ar riyaa bii di ñëw insha allah ñu dugg ci xadiis yi